salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñu leen di ziyaare di leen ci weeru koor bi di leen ñaan yàlla suñu borom subhaanahu wa taala boole ñu jéggal ci barke rasulillahi alayhi wa alihi wa waaw kon euh, jotaay bi weesu ñu ngi woon ci ci ci taysir bi ci wasilatul muna ba toll ci xaqiqatul kawni aynu zaati talaatuha ifadatullahi nurullahi allahu li ci deuxième page bi ci jeextal ñu war a tàmbale ci salli alayhi salaatu min intihaa akama laa lil kamal intihaa yallaahu yallaahu ah, maanaam euh, taysir bi li ko dalee fi nga xamante ne moom la tàmbalee ba léegi dafay wax ci lu ñuy tuddee xaqiqatul muhammadiyya léegi nag xaqiqa boobu nga xamante ne moom la doon junj ba yegg si ba fii nga xamante ne moom lañu ñu toll moom nag léegi ci lay tàmbalee di julli mu yenent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam ci degré bi gën a kawe sallallahu alayhi wasallam mu ne solli yàlla nga julli yow suñu boroom alayhi ci moom sang boobu sallallahu alayhi wasallam salaatan julli gi nga xamante ne mooy julli gu mat sëkk ga boobu julli day lantihaa amul amul fu mu yem julli googu nga xam ni moom nga julli ci moom lantihaa amul fu mu yem waaw ndax sama boroom subhaanahu wa taala dafa julli ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam laataa kenn di julli ci moom julli googu nag amul fu mu yem comme ni nga xamante ne boroom bi subhaanahu ay melam amuñu fu ñu yem niki noonu mat gi nga xamante ne moom la matu xaqiqatul muhammadiyya sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam leeram googu nga xamante ne moom léppam ko di borom bi la tam amul fu mu moo tax mu ne kama kem ni nga xamante ne laalil kamaali déet ak ñeela ak matam intihaa ak ak ak daytal maanaam amul moom tamit matu sayyidina muhammad sallallahu alayhi moom tam amul fu mu ni nga xamante ne noonu la matam ci sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam amulee fu mu yem ndax lépp ci borom bi maanaam lépp kojug borom bi la te lépp loo xamante ne dañ ko koj kojug borom bi la rek xamal ni loolu amul fu mu yem lépp loo xamante ne dafa am fu mu dañ ko askanele mbindeef lépp luñ xës ba askanele borom bi subhaanahu wa ta'ala amatul fu mu yem dootul amati euh, euh, temps yàlla yow yàlla allah yow allah yow allah comme niñ ko waxee sall yàlla nga julli alayhi ci suñu sange bi sallallahu alayhi wasallam ci moom salaatan julli gu mat sëkk googu salli man yàlla nga sëlmal maanaam mu def noonu tawkid ngir insister ci ne maa ngi lay ñaan nga sëlmal abadan ba faw yàlla julli ak sëlmal goo xamante ne adda day tolloog limu kamalaat yi ay matam moom sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam loolu mooy amul fu mu yam comme niñ ko xamee kooku nga xamante ne ka mooy sa soppe bi nga xamante ne sa borom subha sama borom subhaanahu wa ta'ala da koo sopp mahabbatan zaatiya ndax cofeel yi ay façon lañ ni ñuy soppe dafa am ñoo xamante ne dañ leen di sopp ndax nangam ku ñu sopp nag ndax nangam moom mahabbatan nisbiyya la maanaam dañ koo sopp ndax nangam dañuy mu am fu mu lim fu mu yem mais bu fekkente ne li ñuy wax mahabbatan zatiya la nga xamante ne dañ koo sopp rien que jëmmum existence kooku rek moom la sopp xam nga même ci biir ñi nga sopp da ngay seetlu di nga gis am na ñoo xam ne da nga leen a sopp ndax dafa am lu tax maanaam am na lien entre lu tax nga sopp ak ñoom am na relation bu tax am na lu tax am ñoo xam ne nag da leen sopp parce que seen jëmm la maanaam même bu dul woon maanaam même bu amul bu ñu dindi woon mboolem melo yu nekk ci ñoom sopp nga leen ba pare sopp googu nag mooy moom la suñu borom subhaanahu wa am ci sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam yonent bi sallallahu alayhi wasallam tamit moom la am ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy ku mel ni Usaama ibn Zayd radiyallahu nga xamante ne moom le simple fait que yonent bi sallallahu alayhi moom existence am nekk moo neex yonent bi. sallallahu alayhi moo tax dafa daan kontaan juste ci gis ko waaw mahabbatun zatiya loolu tamit waa kër yeneen bi sallallahu alayhi tam loolu lañu am maanaam mahabbatun zatiya waaw nit nag dina yegg ci degré foo xamante ne ci boroomam subhaanahu wa taala day am loolu mahabbatun zatiya ci yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla nañu ko yàlla defal moo lay sopp sopp goo xamante ne du am fu mu tàmbalee du am fu mu yam te du am lu tax daf laa sopp parce que yow la da <laughs> lay zaatiya sa essence essence mooy sa essence la sopp yàlla nañu yàlla may loolu salli yàlla na nga jullee alayhi ci su ci sayyidina Muhammad sallallahu alayhi ci moom ba julli gu mat sëkk yow yàlla rabbi parce que en fait euh, masdar bu ñëwee ginnaaw verbe maanaam substantif su ñëwee ginnaaw verbe bi di day dëgëral mbir mi di wane ni xaqiqatan laa bëgg maanaam dëgg-dëgg na mu nekke ak na mu gën a mate mooy sall yàlla nga julli alay ci moom salaatan julli gu mat sëkk rabbi yow sama borom kaamilatan na mat nag bugguma mu wàññeeku adda ci limuk ixaatati peeguk ilmillaahi xam-xamu yàlla yàlla li mu xam ni maanaam nombre de li yàlla peek xam-xamam li mu peek ni mu baree xam ngeen lool <laughs> yàlla xam nga xam-xamam limu mu peek amul amul amul limite du dëgg waaw dinañ ci gën a ñëw insha allah ci bu ñu yegsee ci alimu euh, ci asmaa yi asmaallahi xusna yi ci biir lu tolloog li mu loolu jullil ci yenente bi sallallahu alayhi lu tolloog loolu yàllaa yooyu allah léegi kon tudd na xaqiqatul muhammadiyya wëlbatiku ñëw di julli ci xaqiqa boobu gën jaamat julli te loolu di ci gën a ñëw mais mu am am solo lu mu dugal ci diggante bi laataa muy ñëw ci julligu gi nga xamante ne daf koy préparer nag léegi di di nose nag léegi turu yàlla yu gën a mag dugg ci biir maanaam xadaratul asma wa sifat xam nga waxoon nañ la li tax maanaam xikma wala euh, xereñ gu mag gi nekk ci Cheikh Hadj Malick radiyallahu anhu jógee ci xaqiqatul maanaam tàmbali di leeral xaqiqatul muhammadiyya après nag mu war a ñëw ci asma turu yàlla yi al asmaullahi al husna ndax waxoon nag ne la li tax mooy ni sayyidna Muhammad sallallahu alayhi wasallam moom rek mooy ki nga xamante ne sama borom subhaanahu wa dafa def ci moom lu ñuy wax at tajalli zaati mooy dafa manifesté wu ci moom ci jëmmam de telle sorte que xaqiqatul muhammadiyya mooy li nga xamante ne dëgg dëgg dëgg dëgg mën nañ ni mooy seetu borom bi subhaanahu wa ta'ala sama borom subhaanahu wa ta'ala fi muy maanaam ni muy fi muy gisee boppam nga xamante ne dëgg-dëgg mu mel ni seetoom xam nga seetu boo jàkkaarloo moom bu seetu bi setee dëgg dëgg doo gis jëmmu seetu bi mais jëmm sa jëmm ngay gis yow mi jàkkaarloog seetu bi ngay gis mais doo gis seetu bi doo gis jëmm du dëgg xaqiqatul muhammadiyya noonu la mel ba nga xamante ne mboolem borom bi subhaanahu wa ta'ala essence am léppam turam yi melo yi essence léppam daf ko manifesté wu ci xaqiqa boobu ci jëmm jooju muy xaqiqatu muhammadiyya muy leeru sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam bi nga xam ne ci la lépp tàmbalee amma ku dul sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam ci mboolem yonent yi alayhi sallallahu alayhi wasallam at tajalli bil asma'i was sifat nga yàlla mu manifesté woo ci yow mooy ci turam yeeg meloom yi loolu nag moo tax mboolem yonent yi alayhimu salaatu wasalaam mébét bokk ci xeetu sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam parce que boroom xam-xam yi nga xamante ne ñoo bokk ci xeetu sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam kese te ñu sopp yeneen ci sallallahu alayhi wasallam jeex tàkk ci moom ñoom ñooy am tajalli zaati boobu ñoom rek la yàllay manifesté woo ci ñoom ci jëmmam complètement ndax ku jeex ci sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam comme niñ ko waxee woon jotaay bi weesu da ngay maanaam boo jeexee ci moom ci ngay amee tajalli zaati boobu manifestation boobu mais am amaa lu dul lool rek sans borom sans suy manifesté ci turam yeeg ci meloom yi rek lay manifesté wu ci yow comme yeneen yeneen yi alayhi salaam yeneen yeneen yi alayhi salaam xam nag bi ñu xam affaire boobu ci xeetu Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam moo tax ñu doon mébét ay waay ah bokk ci xeetu Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam sax ñu perte seen garaatu yeneen bañ a nekk yeneen mais bokk benn nekk membre rek ci xeetu Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam moo tax saa chance bi ñu am. ah chance chance chance bi ñu am yàlla rekk xam ni mu toll yàlla rekk ko xam léegi nag moo tax comme bokk ci xeet sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni mu amee solo Seex Xaadi Maalik radiyallahu anhu yàlla nga jéggal li ummati yi ñeel xeetam sayyidina xam nga kay julli la parce que du duñu wax jullil ci xeet bi moo tax mu ne kon ighfir jéggalal jéggalal xeet bi ndax topp gi ñu topp sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam yàlla nga jéggal li ummati yi ñeel xeetam jéggalal ñépp warham yàlla nga yërëm bi ummati yi ci xeet sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam sa yàlla na daw ci xeetam wastur laha yàlla nga defaral ko sutura nga sutural yàlla nga suturaal xeet bi yépp sutura nag dafa bëri ay façon am na façon yoo xamante ne mooy comme ni ko ñépp xamee daal maanaam mooy sutura foo ko déggee mooy dañuy nëbb loo xamante ne saa yu wuññeekoo saa yu feeñee saa yu dévoilé woo soit musiba dana am wala boog def na ñàkk ay privilège bu dëgg sutura yëpp mën nañ koo résumer ci définition boobu mooy nëbbu loo xamante ne du dëgg saa yu wuññee saa yu dévoilé woo danañu am ay musiba yu am wala ba ay privilèges yu ñu ñàkk mboolem li ah du dëgg voilà yàlla nañu yàlla defal sutura léegi nag mu am ñaar xeetu sutura mu am lu ñuy wax as-sitru anil uyubi ak as-sitru fil uyubi ak as-sitru fil uyubi as-sitru anil uyubi mooy lan mooy sut sutura ah, fil uyubi bu d'abord nañ njëkkee fil uyubi as-sitru fil uyubi mooy yàlla day nëbb sa sa mboolem ayib yi sa mboolem défaut yi daf koy nëbb lépp loo xamante ne wàññeeku la daf koy nëbb ànd ak ni défauts yi ñu ngi fi maanaam ça ne veut pas dire que kon nit kooku nekkul di def lu ñu ko lu ñu ko mën a reprocher déedéet wala wàññeekuwul ci moom lu ñu ko mën a lu mën a wax ni lii kat ak wàññeeku la ci moom loolu melul noonu moom am na ay wàññeeku am na ay ay sauf que yàlla daf ko ci daf ko nëbb ba telle sorte que kenn du ko gis loolu mooy asitru filo ayu bi fil bi ci biir mm. maanaam yaa ngi ci biir ayib bi waaye yàlla la ci sutural waaye nag nañ xam benn affaire yàlla dana sutural nit ci ngëneelam ci bàkkaar bu mu def ba tax tegu ko punition bi ba tax weeru ko waaye bu koy répété mën nañ dem bés jot mu teggi sutura googu ci maandu tem loolu ñun mat naa bàyyi léegi mu ne kon wastur laxa kon sutura boobu ñun ñi nga am maanaam sans masque yi nga xamante ne ñun ci boobu mag dool dëgg lañ toll yàlla nañu yàlla may loolu dafa ñu sutura ci suñu biir ayib mu am ñi nga xamante ne ñoom maanaam li ñuy wax as-sitru anil uyubi boobu yàlla nañu fa yàlla yéegi mooy nit ki yàlla daf koy suturaal ba xam nga nit dafa manqué maanaam mbindeef matul yàlla mooy aju bind ji moom moo mat subhaanahu wa ta'ala mbindeef dañoo matali du dëgg waaye yàlla ci mbaaxam dina suturaal nit ba du am ayib day suturaal nit du am ayib du am ayib pas parce que dafa góor góorgóorlu wala dafa dafa mat déedéet c'est parce que yàllaa ko suturaal ñi nga xamante ne ñooy yenent yi alayhim salaam bu ñu mele noonu kooku maasum lañ koy tudde mooy dafa ñoŋ mooy dafa infaillible man ngay waxal man ah Abdoulaye d'accord ah, ah kon bu dee yenent la ñoom maasum lañ leen di tuddee bu dee waliyu la maanaam yéegul degré yenent alayhim salaam kooku mahfuz lañ koy tudde ku ñu aar infaillible mais dañ ko aar de tele sorte que maanaam ngir teggin parce que infaillibilité dafa rëy teggin nag gi am par rapport ak yeneen yi alayhi salaam moo tax du ñu utiliser même terme bi ñuy utiliser entre yeneen yi ak wàllu yi kon mu ne wastur laxa yàlla nañ ko suturaal kon fil ayubi ak anil ayubi waj buranha yàlla na nga ko jañal mboolem damm-dammam mi maanaam mboolem fu mu am défaut rek ak mboolem problème yi am ci xeet bi rek yàlla nga lijjanti lépp ba réparé waat lépp rabbi yow sama borom yallaahu yow allah kon génn na ci xaqiqatul muhammadiyya bi même bu fekkente ne génn ci totalement parce que lépp ci biir la ne xatta al asma wa sifaat turu yàlla yeeg melo yi yi nga xamante ne moom lay sa borom subhaanahu wa di feeñoo ci mboolem mbindeef yi yépp mi ngi ko def fan da ko def ci xaqiqatul muhammadiyya maanaam feeñoo na ko ci xaqiqatul muhammadiyya à partir de foofu moo tax yonent bi sallallahu alayhi ne inna allaha huwal mu'ti wa ana alqasim wa ana abul qasim xadis bi mi ngi ci saxiix imam al-Bukhari rahimahullah mu ne man maay allah huwal mu'ti mooy kiy jox wa ana alqasim man maay séddale yàlla mooy joxe yenent bi sallallahu mooy séddale lépp loo xam ne dafa jóge ci xadara yàlla bi day jaar ci yenent bi sallallahu laa wasallam laa maxaala loolu mënul ñàkk kon yàlla mooy joxe sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam moom xaqiqa en tant que sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam leer moom mooy ki nga xamante ne moom mooy séddale loolu moom mooy walu wal albarqil euh, euh, astaay bi muzunil arbaaxil maali ati li kulli muta'arridin min al-buhuri wal awaani ah est-ce que yenent bi sallallahu alayhi wasallam mooy albarq melax al astaay bay jolli bu leer naññ ba nga xam ne ba mu ne rey alba ci ci albarta asta bi muzunil arbaax ba nga xam ne dafa dóor rey ci muzun mooy plurielu muznu al muznu mooy mooy nuage bu fees dell ak ay taw loolu mooy al muznu a antum anzaltumuhu minal muzni am nahnu munzilun a antum ndax yéen anzaltumuhu yéen a ko wàcc taw bi minal muzni ci nuages yi nga xam ne ñoo fees dell ak ndox loolu mooy al muzni mm-hmm. am wala boog ndax nag munzilun ñun yàlla ñoo ko wàcce sikki nekku ci ne yàlla moo lan ñoo mm-hmm. ko wàcce léegi sayyiduna Muhammad nag sallallahu alayhi wasallam mooy xaqiqa mooy melax bi nga xamante ne albartul astay mooy mellax bi ne ray bi muzunil arbaaxi ci niiru yi fees dell ak ndox nga xamante ne niir yu tono la moo tax muzunul arbaax la wax al arbaax mooy plurielu ribax ribax mooy bénéfice mooy ak tonowu arab wolof tonowu lay wax maanaam mooy bénéfice maanaam kon ci euh, mboolem bénéfice yi nuage yu bénéfice yi yu fees dell ak bénéfice yeneen bi sallallahu alayhi wasallam mooy nuage mooy mooy melax bi nga xam ne bi ñu ne ci ray dafa xar muzunul arbaax bu ko defee almaali at muy feesal ah almaariati li kulli muta'arridin ñeel képp koo xamante ne gaaral na ko maanaam taataan na ci maanaam mooy di dékku na ah almaar li kulli muta'arridin minal buxuri kooku nag moo xam ci géej yi la bokk muy yeneen yi alayhi salaatu wassalaam wala wali yu mag yi kibaari aqtaab yeeg ñooñu wal awaani wala boog wali yu ndaw yi lañ mooy mooy ndab yi kenn ku ci nekk selon ni nga toll moo xam géej nga yenent bi sallallahu alayhi moom bi mu ne rey ci maanaam euh, niage yi nga xam ne dafa fees dell ay xéewalu borom bi subhaanahu wa ay secret ay xam-xamam ay mbootam ay leeram ay mbaaxam ak ay ay ay ay ne ci rey ci la wadd ci la commencé képp mën ñëpp mën ci bénéficier woo selon nag kenn ku ci nekk ni nga toll bu dee géej nga nga feesal xam nga niir buy feesal géej yéeme na géej la nga feesal bu dee dex nga nga feesal bu dee déeg la nga feesal bu dee am sayaan la nga feesal bu dee paan la syndicat ndax lu mën a toll ba ci pot ba ci kaasu attaaya nga feesal kon mbir mi ci nit ki la ak prédisposition yi ko borom bi subhaanahu wa ta'ala bindee ci moom waaye sayyiduna muhammad sallallahu alayhi leeram yii tukkee ci boroom bi subhaanahu wa ak xéewal yi ak lu mën a doon ci wàllu àdduna ak wàllu àllaaxira ñu ngi fi nit ku nekk nag seroo say prédisposition yàlla nañu yàlla nàndal ci géeji leeram yi ci géejam yi rek ci ndab ak kaas yi nga xam te ñoo yi gën a fees ak yu gën a màgg ci barkeem léegi kon muy ñëw ci turu yàlla yu mag yi asmaullahi husna ndax sama borom subhaanahu wa comme niñ ko waxee dafa am lu ñuy ak zaat zaatul mutlaq zaatul mutlaq jëmm joo xamante ne dañ ko joxe sama borom day feeñoo ci ñaari anam dama martabatul uluhiyya ak martabatul zuhur martabatul uluhiyya mooy martaba le fait que mu nekk moom yàlla yelloo maanaam ñu jaamu ko le fait que mu nekk allah ci turam boobu noonu kooku bu ci feeñee maanaam ni mu mel ba boobu kooku amul fan amul lieu amul espace amul temps amul duggul ci mbindeef yi génnul ci ñoom amul ak ñoom rapport jaxasoowul ak dara dara kenn xamu ko xam kenn xamu ko laaliwul ak dara dafa nekk rek benn jëmm zaat mooy essence am mm-hmm. martabatu zuhur nag ci lay feeñee bu boobaa nag ñu naan yàlla ngi ñuy gis mi ngi ñuy dégg boobu dafa feeñ foofu maanaam dafa ñoo manifesté wu ci anam googu dafa yoo feeñee noonu ah mi ngi ñuy dégg moo ñuy wërsëgal moo ñu bind mi ngi ñu xam ah ci lay waxee naan moo ñu gën a jege suñu buumu xol mi ngi ànd ak ñun ci lu ñu mën a nekk mi ngi ànd ak ñun fu ñu mën a nekk hmm? voilà masalan mi ngi yemoo ci kaw arasham dégg nga loxol yàlla mi ngi ànd ak ñu baax ñi mi ngi ànd ak mboolooy <laughs> loxol yàlla ah waaw ak yu mel noonu yooyu yëpp foofu la amee maanaam ci martabatu zuhur la loolu boo ko bëggee xam ci exemple walillahi almasalul a'la mooy euh, tey boo taxawee yow nga nga dem nga dugg ci benn néeg sa néeg nga tëj ko tëj fermer tëj tëj tëj tëj yi tëj bunt yi wàcc rideau yi fay lampe yi nga gëm toog bu boobaa dañ naan wéet nga ak sa bopp du dëgg wéet nga ak sa bopp sa bopp boobu baatu sa bopp boobu mooy zaat moom la ñuy wax ak zaat ci arab dégg dégg tubaab maanaam wolof wutalugu ko ba tey tur bu maanaam firi bu tax ñuy wax ba tey wutalugu ko ak maanaam yow ci sa bopp maanaam parce que tey buñ nee la ana nga boo yëkkatee loxo bi loxo bi nga wane boo laalee bopp bi bopp bi rek nga wane boo laalee dënn bi dënn bi rek nga mais ba tey koo sa bopp ba tey waneeguloo yow yaay kan boo demee nag ba tëju fépp nag noonu wéet nga ak sa bopp bu dëgg sa ruux boo gëmmee noonu xoola maanaam ref profondément ci sa ruux di nga gis booba danga xam ci sa bopp mais attention yàlla bi mu la bindee comme daf laa bind ci tënk dalaa tënk ci mboolem domaine yi daf la mettre ci espace bu limité wutal la temps bu limité wutal la ay jumtuwaay mooy mooy ay ay ay membre yu limité wutal la corps yaram corps physique bu limité wutal la xel bu limité sa lépp limité donc li mu la xamal ci sa bopp lu tuuti na dafa limité lu dul xanaa boo amee ak akbar ñooñu ñoom ñoo ñoom ñooy mën a xam seen bopp dëgg-dëgg mais ñu dul ñooñu duñ xam seen bopp mais ci gàttal daal pour rek résumer en tout cas boo wéetee noonu dañ naan wéet nga ak sa bopp du dëgg léegi boo génnee nga ubbi néeg bi nag léegi nga ubbi néeg bi daal di jàkkaarloog sa soxna léegi yow jëkkër nga tudd donc yow manifesté wu nga ci kanamam en tant que nan tur jëkkër maanaam léegi mënatuñ ne wéet nga nga ak sa bopp mais dañ naan da ngaa feeñ tu t'es manifesté en tant que mari bu dëgg ah sa doom ñëw nuyu la ci kanamam papa nga tudd donc sa léegi tur bi papa la tudd léegi yoratoo sa sa wéetu toog sa bopp kese mais léegi papa nga tudd ci kanamu kooku du dëgg nga taseeg sa yaay léegi doom nga tudd ci kanamu ah nga dem université di jàngi nga tudd étudiant foofu noonu nga fa manifesté woo nga dem liggéeyi ji nga tudd salarié nga ñëw daayira tudd mbokk taalibe ngay tukki ñu ne la voyageur nga ce qui veut dire que donc yow manifesté wu nga ci ay tur yu bëri ak ay attributs yu bëri mais yow kenn nga du dëgg allah yàlla ni mu wéetee moom kese amul limite amul espace amul temps amul jugul ci dara jaxasoowul ci dara mais suy manifesté wu ci mbindeef yi selon kenn ku ci nekk ak ni muy manifesté ak yow day am ay tur ak ay melo en tout cas pour résumer loolu la maanaam martabat uluhiyya ak martabatu zuhur léegi nag ci biir martaba boobu nag moo tax yàlla loolu la ñuy wax moo tax bu ne laysa kamithlihi shay'un daa di wax wa huwa as-sami'ul basir laysa kamithlihi shay'un loolu la ñuy wax ak tanzih maanaam le fait que mu nekk ci martabatu uluhiyya mu feeñe noonu kooku loolu la ñuy tuddee ak tanzih ak tanzih mooy wéet bi yàlla wéet ci lépp ba pare set ci mboolem wàññeeku yi loolu mooy tanzih bu fekkente ne dafa feeñ ci mbindeef yi loolu lañu ñuy wax ak tashbih moom mooy wax wa sami'ul basir de yàlla de mooy kiy dégg mooy kii gis lépp xam nga dégg ak gis suñu borom subhanahu wa ta'ala daf ñu ko wutal mais nañu xam benn affaire parce que dañu introduir ci turu yàlla yu mag yi ci turam yu rafet dañ koy introduire moo tax ñuy ñuy expliquer lii nañ xam benn affaire lépp lu ñu ne yàlla nii la mel di ko wutal ne par exemple yàlla xam nga day dégg day gis dafa am namm-namm dafa am kàddu ak yeneen mboolem melo yi dafay dund yooyu yëpp ay melo la yu mu ñu feeñoo pour ñu mën ko xam pour ñu mën ko xam mais feeñu boobu mu ñu feeñu pour ñu mën ko xam moom borom bi subhaanahu wa ta'ala du tax tur maanaam mot bi mot bi ñu attribué bi ñu ko attribué di teg tegtale exactement ñun bu ñu ko waxee ci ñun maanaam bu ñu nee comme mën nañ jël exemple ñu ne yàlla day dégg lépp day dégg ñun xam nga li ñuy tuddee dégg dafa am ay affaires yu bari maanaam mooy le fait que nga am accès ci information boo xamante ne son moo ko produir loolu mooy dégg du dëgg ah. ñu am accès ci information boo xamante ne son moo ko produire loolu moom mooy dégg léegi baatu làng yi làng yi gàtt gi ñu gàtt maanaam seen expression tuuti gi mu tuuti ah woyof gi mu woyof doyadi gi mu doyadi moo tax mënuñoo exprimer exactement li ñuy wax ci wàllu yàlla mais nag dañuy wut moo xamante ne comme dañuy jàngal nit ñi te yeneen ci yàlla sa salaam foog ñu expliquer nit ñi kan mooy seen borom dañuy utiliser ay expression yu appropriées yoo xamante ne dañ tax par rapport ak ñoom seen niveau ñu mën comprendre li ñuy wax lan la mais ça ne signifie aucunement que ne ñun ni ñuy déggee maanaam maanaam que ni bu ñu nee dégg rek yàlla day dégg ñun dañuy dégg rek ñoo yam déedéet du benn. li muy tekk ci moom ak li muy tekk ci ñun du benn mais dañu utiliser mots yooyu ndax laa yi dañoo pauvre pour mën a exprimer pour mën a exprimer dëgg-dëgg li xew ci borom subhanahu wa am na benn jour ñu joxe woon ko exemple ñoom gars yi ñu ngi fa woon ak wax ñoom ci am tey bu ñu nee benn xale boo xamante ne dañ koo jëlee ci benn dëkk kaw quelque benn ci àdduna bi ci benn dëkk kaw. wala plutôt bon nañ joxe exemple maanaam ñu dem benn village bu sori ci biir Sénégal par exemple ñu jël benn xale voyager loo ci guddi gi indi ko Paris indi ko Paris mu war fee def mu ñëw def fi benn journée kese benn journée la fi def xale bi mu ngi am cinq ans xale bu am cinq ans léegi mu daal di ñëw ah, daal di gis. Euh, Euh, tuur yi du dëgg daal di gis euh, kii euh, escalator yi daal di dugg ci métro yi génn ah et cetera dugg ci centre commercial yi génnaat jël TGV ah wala train transport public génn dem taxaw gis bon gis dëkk bi visiter ko visiter Paris ca ëllëg sa ñu jëlaat ko yóbbuwaat ko fa mu dëkkoon xale yi mu nekk ndool di ko laaj li nga gis lan la xam nga du am expression yu exacte pour mën a définir pour mën a expliquer parce que déjà ci environnement bi mu ne amul lu mën a tax maanaam lu mu mën a teg tegtalee wax ne lii <coughs> nangam la environnement bi mu ne am ko te langam maanam moom yéegul degré boo xamante ne war nañu mën a expliquer ne lii lii la tudd lii nii la tudd lii nii la donc day melal danaan li ma gis nangam am na daal tabax yoo xam ne daal dañoo njool rafet kii wax waxin yoo xam ne rek maanaam à peu près ñi nekk xale ko moom dinañ mën a comprendre ànd ak loolu te bu deful attention te mu juum ci ni muy leerale loolu nag moo tax ngeen gis ponkalu wàllu yi léeg-léeg ñuy wax loo xamante ne ñi ci des yépp duñ ko comprendre ñu wax ne kii léegi yéeféer la li mu wax dafa ëpp loolu loolu moo ko indi loolu moo ko indi hmm? <coughs> léegi <coughs> tur yëpp nag comme niñ ko waxee dañoo dugg ci biir Allah te Allah duggul ci benn tur moo tax mu tàmbalee ñaan ci tur yàlla bu mag boobu muy turu Allah parce que Allah muy turam bi nga xamante ne moom la wéete yeneen tur yi ay tur melo la moo tax tur yi ay at boo leen xoolee tur yàlla bu nekk dafa am ay attributs yu ci laqatu soo leen soo xoolee dañ ko gis insha allah ah mooy attribut tur yàlla bu nekk dafa am yu ci laqatu yu ci nekk ci biir. moo tax bari tour yi tour yàlla yu bari li ko waral ta'addudul asma dafa jóge ci ta'addudus sifat doo fekk ne melo yàlla yi ñoo bari ñoo limu donc nombre tur yi la fait ñu limu ñu ngi jóge ci la fait que melo yàlla yi ses attributs dañoo bari xam nga tey exemple nit ki ñu la joxoon te n'importe qui parmi nu mën nañ ko représenter en tant que nit kooku du dëgg gis ngeen yu bari yi mu yor lan moo ko waral ah qualificatif attribut yi mu yor moo bari du dëgg moo tax kenn ki naan ko moo mari ki ci des naan ko papa ki ci des naan ko euh, euh, euh, moo salarié ki ci des naan ko mon élève ki ci des naan ko moo maître ki ci des ah et cetera maanaam attribut yi ñoo la ñoo bari ki ci des naan ko mon ami du dëgg yooyu yëpp nekk ay attribut alors que ki ci des naan ko mon fils aa ki ci des sama bàjjan sama nijaay sama jarbaat sama yooyu ay manifestation la li ko waral nag kon sifaat yi melo yi bu ñu bëree doo fekk ne tajalliyaat yi ñoo bari tajalliyaat mooy manifestation yi ni muy manifesté woo par rapport ak moo bari mooy ta'addudu tajalliyaat tajalliyaat yi bu ñu baree dafa fekk ne moo maanaam ta'addudu tajalliyaat mi ngi jóge ci li ñuy wax ta ta'addudu tanazzulaat mi ngi jóge ci le fait que yàlla di wàcc ba suñu compréhension bari maanaam le fait que mu jóge ci essence am bi nga xam ne dafa jo dafa absolu mooy bi ñu wax sànq rek ba pare manifesté wu am nu mu mel wàcc wàcc wàcc wàcc ba ñu mën a ba ñu mën a am accès ci moom ci compréhension ci mën a jëflanteeg moom loolu moom ko waral tanazzulaat yooyu tanazzulaat yooyu nag bëri gi mu bëri mooy ta'addudu mu ngi jóge ci ta'addudu shu'ul le fait que mbir yi bëri moo tax kullu yawmin huwa fi sha'nin yàlla tout le temps mi ngi ci ah waaw kul waaw kul la yawm huwa fi sha'n sur tous les jours yàlla mi ngi feeñal ay mbir mi ngi wane ay mbir mi ngi def mi ngi mi ngi génn ay mbir yum do maanaam mbir yi shu'un yooyu yu bari yooyu ay mbir yooyu noonu le fait ñu bari moo waral tamit wàcc le fait muy mani muy muy muy wàcc bay tolloog yooyu a bari léegi ta'addudu shu'un yooyu mu ngi jóge ci ta'addudu muqtadiyatul kamal muqtadiyatul kamal mooy lii waral ak matu borom bi le fait borom bi mat nekk ku mat sëkk moo waral mbir mu ne mu am nu mu feeñee yow loolu tax koo gis rek mën ngaa gis ci moom yàlla koo gis rek mën ngaa gis ci moom màggaay yàlla ak matam xoolal subhaanallah jotaay bi xoolal gis ngeen nit ñi ni ñu bare mais amul kenn ku ci nuroog moroomam xatta xar kanam subhaanallah xoola adduna bi noonu la mel adduna bi noonu la mel ni nit ñi bëree ni ñuy bëri bëri bëri bëri ñoom ñëpp nu róowuñ kenn ku ci nekk am nga spécificité parce que yàlla du def defaat déedéet voilà ak wal exactement ci empreinte digitale yi ADN yi et cetera day gis sama borom subhaanahu wa lépp lu mu def dootu ko defaat jamais lu jàll jàll na yàlla feeñoo feeñuwaat ci neneen yàlla nañu yàlla may yàlla nañu yàlla may ubbee ñu ba nga xamante ne dañuy mën a gis yooyu nga xam ne lu ñu gis rek gis ci njàngin mu bees ci borom bi subhaanahu wa taala xattaa nit ki sax nit ki ni mu ni bul jàpp ne ni nga meloon bi ngay dugg ci salle bi nga mel ba léegi déedéet soo fekk nga fi soo fekk nga fi plusieurs fois dundaat nga fi plusieurs fois yàlla dundal la reyaat la plusieurs fois c'est vrai bul jàpp ne noonu nga mel ba tey de ah ah am nga changement boo c'est que changement bi yàlla daf ko def en douceur de telle sorte que doo ko xam mais looloo tax bu at yu bëree nag nga gis changement boobu ñu mën ko remarquer bu at yu bëree mais bu jàpp mukk ne ni nga duggee ci salle bi noonu nga fi génne wala noonu nga fi nekk déedéet lépp sama borom subhanahu wa ta'ala tout le temps kullu yawmin huwa fi sha'nin tout le temps tout le temps mi ngi ci programme tout le temps allah allah allah diggante bi dundal na eh, la fi rey la fi dundalaat la fi rey la fi maanaam saa nga yëg ko saa nga yëg ko plusieurs fois saa nga yëg ko moo tax balhum fii labsin min xalqin jadid alquran ne moo tax ñoom nit ñi souvent surtout yéeféer yi dañoo nekk ci jax jax jaxal maanaam seen xel dafa jaxasoo ci le fait que mbind mi di beesaat tout le temps maanaam mbir mi le fait que affaire yi bees di beesaat di beesaat yàlla tout temps mi ngi ci mbind mu bees mi ngi amalaat mu bees mais ku kon loolu bari gi mu bari maanaam muqtadiyat kamal liy war a mate parce que lenn lu ci nekk nag day waree matu borom bi parce que borom subhanahu wa ta'ala bu ak mbindam yamoon am fu mu yam ne lii rek la bind ah kon day mel ni ak matam foofu rek la yam wala lii rek la man koo xamante ne tout le la même chose lay def comme <laughs> ki ki ñuy nettali mais mais dafa nekk ci école bi dégg nga bi di laaj exemple ah euh, euh, euh, exemple bu am longtemps baatu moo longtemps mu ne monsieur waaw maître bi wuyu ko mu ne il y a longtemps Lat Dior Diop mu ne waaw ah, très bien c'est bien alors qui peut donner encore une autre phrase où il a le mot longtemps mu daal di yëkkati monsieur Ousseynou ne ko oui il y a longtemps Lat Dior Diop est mort <laughs> ñu ne ko waaw et voilà ok répété waata kii bien c'est bien voilà alors une autre phrase mu ne monsieur mu ne alors oui il y a longtemps Lat Dior Diop est mort mu ne ko non na ok cherche une autre exemple mais loolu la. cest à koo xamante ne lu ne maanaam bi rek lay def ni nga ko defee woon la koy defaatee kese kese kese kooku loolu day wane ni dafa limité <laughs> du dëgg donc sans borom subhanahu wa manifestation yi ñoo bari maanaam euh, kon matam moo bari ci loolu kon ta'addudu shu'un mi ngi jóge ci ta'addudu muqtadiyatul kamal loolu nag mi ngi jóge ci tabax loolu tamit mi ngi jóge ci ta mazahir le fait que yàlla fi mu mën a feeñee ñu mën koo xam lu ne ñu mën ko cee gise bari ci foofu la jóge te foofu nag loolu tam mi ngi jóge ci ta'addudul asma mi ngi jóge ci bari waaye bi tur yàlla yu bari lépp daal di wërbëtikuwaat nag daal di nekkaat benn cercle daal di nekkaat benn cercle lépp di delluwaat ci ci lépp tur yàlla yi kon Allah moo dajale lépp yeneen tur yi boo leen comparé ak Allah mi ngi mel ni ay géej yu bari ay wala ay dex yu bari nga jékki-jékki xam nga soo leen dajalee yépp ba mu nekk benn dex léegi danga naan dex gi waaye avant nga séparer leen lenn lu ci nekk dafa am xaajam buñ jëlee lenn li yóbbu naanee ji ko jël li ci des fóote ji ko jël li ci des def ci ndaal yi jël li ci des toggee ji et cetera loolu nag dañ naan lépp ci dex gi la jóge waaye lenn lu ci ne am na lu muy jariñ tur yàlla yeeg meloom yi noonu lañ mel ci allah kon mu ne yallaahu yow allah rahmaanu yow mi rahmaan rahmaan mooy aji fees dell yërmande ci rahma la jóge ci rahma la jóge muy yërmande sama borom subhaanahu wa ci turam bii ni maanaam tur yépp dañuy dellu ci raxman rahman moom day dellu ci allah moo tax yàlla mbindeefam yépp ci rahman la leen la leen binde ci turam bi la leen la leen génnee moo tax yenent bi sallallahu alayhi wasallam nekk ar rahmatu al muhdaat comme ni mu ko waxee innama ana rahmatul muhdaat wa ma arsalnaaka illaa rahmatan lil alamin yërmandeeg yàlla la subhaanahu wa ta'ala sallallahu moo tax xoolal allahumma salli wa sallim ala ayni rahmati jëmm mooy jëmm yërmande rahmati rabbaniyati day ko di borom bi yenent bi la sallallahu alayhi wasallam hmm? waaw kay loolu asmaul husna waaw mooy rax parce que rahman le fait que mu jógee allah wala rahman parce que rahman en fait mooy seul tur bi mën a remplacer allah ci yenn yi parce que mooy tur bi dajalee lépp moo tax mu ne xul waxal ne uddu uddu allah woo leen allah awala ba nga wax adu rahman ngeen woo rahman moo tax boo xoolee ar rahman ala al arsh istawa rahman ci turam boobu ci la yemoo ci ko arsh moo tax sama borom subhanahu ci yërmandeem la bindee jaam yi heureusement alhamdulilah hmm. ba mu bindee leen ci yërmandeem ndax su leen bindee woon ci mbugalam moom ak meram kooku kooku kooku kooku daf ko mais lépp ci yërmande la subhaanahu wa ta'ala kon rahmaan mooy aji fees dell ci yërmande yaa rahimu yow mi nga xam ne yaay rahim rahim mooy ki yaatu yërmande mooy ki nga xam ne dafa yërëmaate bari ñu muy yërëm lu mu yërëm te yërëm ñëpp yàlla yërmandeem defalu ko kii bàyyi kii yaa maliku yow mi nga xam ne yow yaay buur kon du maaliku am yàllaahu rahmaanu yaa rahimu yaa maaliku du no yaa maliku yaa maliku maliku mooy buur ndax moom mooy boroom nguur gi mooy boroom nguur gi di boroom moomeel gu yaatu gi subhaanahu wa taala ñépp ci royauté lañ nekk mooy ki nga xam ne ci loxoom moom la nguur nekk te am na kàttan ci lépp lu ko neex rek moom lay def te lu ko neex mooy am lu ko neexul du am al quddus moom mooy ki nga xamante ne taqul lu ñu koy dindil loolu mooy quddus quddusu parce que subuhun mooy koo xamante mooy ki nga xam ne dafa denc meloy mat melow matat yi te melo buñ ko melal ci mat te mu nekk melo mbindeef yi tamit du moom ëpp na loolu xudduus nag moo gën a fort mooy ki nga xamante ne mënuñoo imaginer ak mata di nekk moom te mbeelam mboolem meloy mat yu ñuy mën a tudd yu ne boo demee ba ca moom da gis ne ak wàññeeku la jegewul loola laalewu ko mooy alxudduus moo tax qudduus tu tur yi nga xamante ne turu jëmm yi la bokk parce que dafa am tur yoo xamante ne turu jëmm yi lañ am tur yoo xam ne turu melo yi lañ tur yi nga xam ne turu jëmm yi lañ comme Allah turu jëmm la rahman turu melo la waaye rahim jëf la ismu fi'l la dégg nga quddus nag ci turu jëmm yi la bokk comme nuur leer turu jëmm yi lañ bokk yaa muuminu yow mi nga xamante ne yow yaay joxe kóolute ak sécurité yaa koy joxe muuminu tam day tekk ki nga xamante ne moom mooy joxe ngëm muuminu day tekk ki nga xamante ne moom moo njëkk wane ni dañ ko war a ngëm ci boppam moom ci boppam ci bi seedeele boppam ne moom ci boppam wéet na te moom rek moo yelloo ñu jaamu ko amul keneen ku ko yelloo moom rek mooy ki nga xamante ne moom la ak jaamam di jariñ ñàkk jaamu ngay lore bi mu naan shahidallahu annahu la laa illa hu yàlla seede na ne amul benn buur boo xamante ne yelloo nañu jaamu ko ci dëgg ku dul moom assalaamu tam ci turu jëmm yi la bokk mooy boo ko xoolee la fait mu mucc ci ayib mooy ku mucc ci ayib mooy salaam mooy ki mucc ci ayib waaye asalaamu mooy kiy joxe jàmm asalaam mooy kiy joxe jàmm asalaamu mooy ki nga xamante ne mooy muccalaate asalaamu mooy ki nga xamante ne moom mooy jël mbindeef dindi ci moom mboolem défaut yi ba mu mucc yàlla nañ ko yàlla defal yàlla yow allah yow yaay kooku yaa mutakabbiru yow mi nga xamante ne yow yaay ci fees dell ak màggaay ak rëy kawe nga wëlif lépp loo xamante ne ak tuuti la aku wàññeeku aku dayani mooy mu mutakabbir nga xamante ne ñiy ngand ngandulu yépp ci kanamam dañuy torox kookoy mutakabbir yaa jabbaaru yow mi nga xamante ne yow yaay jabbaar yow yaay ki noot ñépp mën leen fuuf di def lu la neex mooy jabbaar am na beneen firi mooy buy jugee ci aljabru bi tekki jañ réparer yow mi nga xamante ne lépp lu nara lu yàqu yaa ko mën a réparer waat defaraat ko na mu la woon jañ ko jañ damm damm yëpp mooy jabbaar kon muy ñaari volet volet réparé ak volet di dumawaate daa hmm? jabbaar moo tax mën nga ko utiliser ci mboolem façon ñaari yooyu boo bëggee lu réparé wu mën nga si kar yaa jabbaar boo bëggee duma mën nga def yaa jabbaar Ah. ah ñaari tur yi nag xam nga yàlla subhaanahu wa taala turam yi jaam bi li mu ci am daf ci am lu ñu cër jaamam jaam bu ne am na cër ci tur yàlla yi mais cër boobu day nekk lu ñu tudde lu ñuy wax ak walla mu nekk lu ñu tudde ak taxalluq ak taalluq mooy da ngay aju ci tur bi at taxalluq mooy da nga koy jikkowoo dafa am tur yoo xamante ne taalluq rek la am mooy lu demee nekk allah allah da nga ciy aju rek ci ci turu allah mais yàlla daal moom rek kay buur yelloo ñu jaamu ko amul fu mu tàmbalee amul fu mu yem nekkam amul commencement amul fin amul corps physique duggul ci biir mbindeef fi génnul ci ñoom amul place amul lieu amul temps nuruwul dara te dara nuruwu ko kii mooy loolu nga aju ci moom noonu sa xol yépp nga yóbbu ko ci allah kooku noonu allah allah allah allah mooy tur bi ñu duggee ci lislaam laa ilaha illa allah boo ko waxee mën nga dugg ci lislaam laa ilaha illa doo tax nga dugg ci lislaam hmm? allah boo demee ba nga xamante ne sa borom subhaanahu wa taala yaa ngi koy tudd allah allah di ko wax ci sa xol allah allah allah allah maanaam ci sa xol allah allah allah allah hmm? nga xamante ne maanaam màggaayam da lay day day day mujj maanaam leeru tur boobu day mujj a feeñ ci sa xol allah imam al-Ghazali radiyallahu na looloo koy looloo ko yeggale ci yàlla allah allah allah allah xadara xadara yooyu xadara hmm? xadara moo xadara xam nga mooy xadara est-ce que xadara mooy jotaay est-ce ci tur boobu rek lañu ñu wax nañ ko ci tudd iskurullah la wax tudd leen allah est-ce dafa wax ne tudd leen rahman wala rahim wala malik déedéet iskurullah wutalu ko benn charte wala condition wala limite waxul ne foog nga am jàpp doo a wax allah waxul foog nga mel nangam wala nga nekk bërëb sangam doo a wax allah waxul yooyu xam nga lu mu wax zikran kasiran nu tudd bi nu bari nu tudd bi bari aju gi ngay aju ci baaxu allah xam nga lool aju la mais doo ci jikkoo dara allah amul luñ ci jikkoo du dëgg mais yeneen tur yi ar-rahman ar-rahim yëpp dañ koy mën a jikkoo yërmande bi ngay am ci mboolem mbindeef fi boo demee ba mel noonu dangay ngay tudd da ngay jikkoo ar nga fexe xam alquran ak sunna yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ne ko ci di ko wax ci di ko jëfe ci di ko jàngale nga doon ar-rahman ci turam bu màgg boobu mu mooy ci arasham ndax ar-rahman ci turam boobu ci la jàngalee alquran mu ne ar-rahman allama alquran ar-rahman moo jàngale alquran ah, soo ba pare yërmande gi ngay am ci mboole mbindeef yi xam nga moo tax bu ñu waxee allah rek rahman lañ ci teg ak xoola même ci xool alxuraan ni mu góobee bismillahi rahmaani rahim bismillahi rahmaani rahim tudd allah tudd arrahman rahim mu jeex te pourtant utilisé wul beneen tur arrahman tudd arrahim day wane symboliser maanaam li nga xam ne moom mooy l'islam maanaam jaamu yàlla borom bi subhanahu wa bi mu bindee adduna bi yépp war koo jaamu nit ak jinne raw ci mu jël nit def ko xalifam dafa jël baatu ar yërmande symboliser ko lépp moo tax ak mbaax sax foofu lay tàmbalee xamu leen mbaax fi muy tàmbalee mooy nga am xolu yërmande ci mboole mbindeef doo wax lu ñaaw moo tax nit ko gis ko xool am xoolu yërmande du wax lu ñaaw parce que manu ko parce que yërmande xolu yërmande moo tax du mën a wax lu ñaaw bu def lu ñaaw parce que manu ko xol yërmande bi hmm? waaw xatta ñi nga xamante ne moo tax kuy yóbbu nit ñi ci yàlla maanaam ku leen di woo di leen woo jëme ci yàlla daf leen di woo ci biir yërmande googu moo tax moom daa war a manifester woo yërmande ah, tur yi nga xamante ne nag masalan kenn du ko yàlla sa borom subhanahu wa day tere ku ko maanaam xam nga kon dañuy aju ci tur yooyu ba pare dañ ci maanaam dañ ci aj suñu xol mais gëm nañu tur bi gëm nañ melo bi borom bi melo woo tur melo yi ne ci biir tur bi mais dañuy def taxalluq dañuy jikkoo dañuy xool tur boobu ñun lan lañ ci mën a lan lañ ci mën a jikkoo pour jikkoo ko léegi mu am euh, tur yoo xamante ne mënoo moo yi jikkoo yi contraire bi ngay def mooy lan mooy da ngay jàpp ne comme mutakabbir ak jabbaar teg gi ngay di teg yàlla ci kaw subhaanahu wa taala màggal ko yëkkati ko jàpp ne moom mooy jañ lépp moo mën ñëpp di duma ku ko neex moom moo féete kaw ñëpp lu ko neex mooy am lu ko neexul du am jàpp gi nga jàpp loolu aju nga ci mais jikkoo gi ngay jikkoo tur mooy da ngay def contraire bi mooy da ngay wàcce sa bopp ndax yii melo yàlla la melo mbindeef yi contraire yi la melo mbindeef yi keroog ñu ngi ko gis hmm. ñeent la melo yàlla yi tamit mbindeef dafa meloo li ñuy wax ak zullu ak zullu mooy toroxtaange ak lu ñuy wax al faqru mooy ñàkk ak lu ñuy wax ak doyof doyofu mooy néew doore faiblesse ak lu ñuy wax al faqru al al al al mooy réer ñàkk xam loolu mooy melo mbindeef yàlla contraire bi la melowoo yàlla al izz mooy ak nooteel ak teraanga la melowoo akuk màggaay noblesse ah al ghina woomal yàlla dafa riche soxlawul dara te ñépp moo di jox ak lu ñuy wax al quwwa kàttan yàlla dafa melowoo kàttan ak al ilmu yàlla dafa melowoo xam-xam jaam bi nag bu bëggee melowoo tur yi nga xamante ne day wane yooyu yëpp ci yàlla day wàcce boppam fexe ba melowoo ñeenti melo yi nga xamante ne moom laa tudd ci jaam bu boobaa yàlla moo koy jël ginnaaw bi mu ko nattoo ci biir loolu ba mu melowoo ko dëgg-dëgg mu jël ko nag ni ko léegi nag man maa lay ràng samay melo obligé mu nekk boroom xam-xam xam obligé mu nekk boroom kàttan am kàttan obligé mu nekk ki nga xamante ne boroom noblesse lay doon obligé mu nekk boroom am am woomal maanaam woomal maanaam du soxlaal kenn dara ndax lépp amal na ko boppam noonu la ñuy meloo yi moo tax yàlla inna allaha la yuhibbu laa na la laa yahdi kulla qalbi mutakabbirin jabbaar yàlla du gindi du orienté bépp xol boo xamante ne dafa meloo ñaari melo yi mutakabbir di rëy rëy lu jabbaar di ngand ngandulu moo tax ci nit xam nga bu ñu nee jabbaar ci yàlla li muy tekki mooy dañ la wax sànq ki jañ jañ damm-damm yi ak kii lan ponkal maanaam ki nga xamante ne moom mooy dumawaate am force ci ñëpp am na su fekkente ne ci mbindeef la nit bu buñ nee nit kii jabbaar la li muy tekki mooy un grand bandit loolu la baatu jabbaar di tekki ah waaw bandit de grand chemin voilà un tyran mooy mutakabbir jabbaar yàlla nee na du gindi xol bu mel noonu kon nit ki war na fexe ba xolam lan ah war na fexe ba xolam melowoo ñeenti melooy jaam yi ñu wax sànq moo tax da ngay gis su demee ba mel noonu xam nga faqir ilallah dafa pauvre jëm ci yàlla waaye dafay nekk koo xam ne après yàlla daf koy def mu nekk al ghina billah day nekk koo xam te day riche par Allah yàlla mooy tax mu riche maanaam moom ci boppam dafa pauvre jëm ci yàlla bu dee parce que bët maam dafa am ñaari côté benn bët bi dafay xool Allah yàlla lay xool ne dafa pauvre yeneen bët bi mooy mbindeef yi dafa riche bu dee ci ñoom la du du <coughs> dangay gis <coughs> am na benn wàll yu bu ñu nettali nee na dafa romb ci benn euh, ginnaaw sàkket bi mu romb aw ay ay gars yoo xam benn waay boo xam ne dafa toog amul dara dara dara dara mais pendant euh, trois jours mu gis ne sàkket boobu daal mi ngi koy seetlu waaye daal kër googu togguñu dara dara amu fa nee na ma daal di fexe ba dajale sama alal ji ma amoon loolu rek laa yoroon Makka la jóge woon mu ne alal ju bari ji mu yoroon rek euh, def ko ci benn xam nga bu njëkk ba comme dañ daan del comme dirham ak dinaar dañ ko daan def ci ay euh, genre mbuus yoo xam ne dañ koy dañ koy takk ah voilà waaw <laughs> léegi mu ñëw euh, daal ko daal koy jël daal ko am am am am yàlla jox la am jëlal rek mu jëlaat ko sànniwaat ko ko <laughs> ne ko doo bàyyi ak yàlla maa ngi <laughs> boo ba kay maa ngi fii di di mel nii ak yàlla yàllaa ngi may wërsëgal yow koy bul ma jox dara bàyyi ma nee na bi mu may sànni affaire bi wala yu nee na bi mu may sànni affaire man bi may ramasser waat samay pièces nee na maa ngi gis gisuma ci àdduna ku ma gën a torox waaye ma gisuma ci àdduna met ku ko gën a tedd ku ko gën a woo ku ko gën a riche jamono jooju muy sa muy sànni affaire bi ah <laughs> voilà dégg kon. Euh, xaaliqu yow aji bind ji yàlla moom mooy ki bind yaa muhayminu yow mi nga xamante ne yow yaay muhayminu mi ngi jógee ci alhaymana alhaymana mooy surveillance maanaam mooy surveiller jaam yi ba pare kenn ku ci nekk moo lay xool li aju ci yow mu préoccupé wu yow ci loolu mooy muhaymin albaari'u mooy ki nga xamante ne moom mooy ki mbind mbind mbindeef yi <coughs> dafa am xaaliqu baariwu bu njeggee ci musawiru dinañ di wax diggante xaaliqu baariwu musawir ak yi ñu lool alxafaaru mooy ki nga xam ne mooy jéggalaakoon bàkkaar mooy kii nga xam ne dafa day jéggale rek day jéggale rek yàlla moom day jéggale rek <laughs> yàllaahu yow yàlla azizu yow mi nga xam ne yow yaay ki noot nguur sa nguur al azizu mooy zul izza mooy boromuk nooteel akuk teranga aziz mooy ki nga xam ne benn dafa am noblesse aziz beneen bi mooy dafa am kàttan dafa am doole du qudra mooy du du force mais capacité compétence al qudra mooy ki nga xamante ne aziz mooy ki nga xamante ne dafa jafeña accès mooy mooy lu ñu naan arduna isaz mooy suuf soo xamante ne kenn mënu koo bay yàlla la fekk kenn mënu am accès ci moom mooy aziz ak nguuram dafa kawe ak moomam moomeelam dafa yaatu ak nooteelam dafa rëy aziz mooy ki nga xamante ne mooy joxe maanaam moom mooy aziz mooy ki nga xamante ne kon dafa dominer ñëpp loolu moom moo tax côté yooyu yëpp sant borom subhaanahu wa ta'ala qahaar qahaar moom mooy ki nga xam ne mooy borom nooteel gu rëy gi mooy ki nga xamante ne moom la ñuy wax mooy chef suprême mooy ki nga xam ne moom moo dominer ñëpp waaw kay wa huwa al-qaahiru fawqa ibaadihi yàlla mooy ki nga xam ne moom moo noot mboole ba pare féete kaw mboole mbindeef yi ci ci nooteelam subhaanahu wa taala ah, léegi yaa waali yow mi nga xam ne yow yaa méngoo mbiru jaam yi maanaam yaa leen méngoo mooy yow yaay préoccupé wu ci mbiru jaam yi yow yaay ki nga xamante ne yow yaay am partenariat bu yow yaa nga xamante ne yow yaa am partenariat bu particulier ak jaam yi mooy alwaali yi ki nga xam ne mooy kilifa kooku kilifa jaam yi mooy alwaali yi mooy ki nga xam ne moom moo leen bind léegi nañ xool wax nañu xaaliq baari musawwir ñett yi yëpp bind lay tekki ki bind aji bind ci maintenant cette différence fi mu résider fi mu nekk mooy fii mooy alxaaliqu mooy aji bind ci moom mooy daf leen a bind à partir de de à partir de quelque chose maanaam daf leen bind comme moo tax ngay gis mu naan xalaqakum min tinin moo leen bind ci ban gis nga moo bind à partir de ban comme ça à partir de ban la bindee doomu maam Adama. xalaqahu min turabin summa qaala lahu kun fayakun daf ko bind ak suuf après mu ne ko nekkal mu nekk xalaqakum min nafsin wahidatin moom moo leen bind yéen doomu aadama à partir de benn bakkan maam kon yéen ñëpp ci moom aadama ngeen jóge kon maanaam moom dafa bindee moom aadama ci ban léegi yéen ngir mu bindee leen à partir de hmm? maam ci beneen anam euh, ak yeneen ak yeneen maanaam yooyu yëpp boo xoolee loolu la léegi kon loolu moom mooy alxaaliq albaari u mooy ki bind nag mooy baraa baraa mooy def mooy créer mooy jël mbir à partir du néant kon moom à partir du néant bi nga xamante ne ñun amuñu woon existence mbindeef amul woon yàlla moo jël à partir de ce néant la bi nga xamante ne dara amul woon mu génnee ci mbindeef yi loolu mooy albaari hmm. al musawwiru mooy ki nga xamante ne mu ngi jóge ci ak suuratu bi tekki forme mooy ki nga xamante ne moo joxe forme moo melal mooy aji melal ji nga xamante ne lépp moo ko melal am na nag yu mu tamit comme lu ñuy wax al faatiru faatiru mooy ki nga xamante ne moo sos mbindeef yi maanaam ci bënn de telle sorte que lépp loo gis ci àdduna bi maanaam dangay gis dafa am bën-bën dafa am fu ñu koy bënnee ba pare dafa am source fu ñu koy fu ñu koy tàmbalee muy tàmbalee foofu di di exister lu ne dafa am fu mu fu mu bënnee comme bu ma ne mu ngi jógee ci fatartul bi'ra maanaam maa bënn teen bi maanaam maa defar teen bi maa ko bënn moo tax ngay gis doomu aadama yaramam dafa am ay bën-bën ay poor suuf si dafa am ay bën-bën moo tax bu tawee ngay gis muy dugg du dëgg garab yi di ci génne ak mbell yi ah asamaan si dafa am ay bën-bën moo tax taw bi di mën a wàcc moom mooy faatiru samaawaati wal ard mooy ki sos bind asamaan yi suuf si mais mën na ñëwee nii. waaw mën na nii. kon loolu kooku moom mooy alfaatiru mu def ki ñuy wax albadiyaw moom tam lay nuru mooy kii bind mais badiyaw mu ngi jóge ci biddaa maanaam mooy sos invention mooy al ixtiraa ala ghayri misaalum sabaq mooy sos dara te gisewoo plan bi feneen avant exemple bi gisewoo ko feneen lool nag nit mënu nit mboolem lu mu créé dafa fekk na ci nature bi gis na lu ko nuru mu créé lu mu créé lu ne dafa ci nature bi dafa gis lu ko nuru mu créé ko bu léegi euh, moo tax sama borom subhanahu wa ta'ala mooy al-Badi'u mooy nga xam ne moo sos asamaan ak suuf si Badi'u samawati wal ard moo sos asamaan ak suuf si. ci loo xamante ne gisewul fenn ñu naan plan asamaan a ngi nii plan suuf a ngi plan ngi nii nii la ñu defaree géej plan baa ngi amul kooku mooy badi'u samawati kon yii yëpp ay tur yoo xam ne day tekki ci ci créé mais duñu benn léegi yii tamit boo leen seetloo tur yi ñu tàmbali ba fii xol allah rahman rahim malik quddus salaam mu'min muhaymin aziz jabbaar ak mutakabbir xaaliq baari musawwir yii dañoo nekk ci jeexitalu suratul hashr fi mu naan huwa allahu alladhi laa ilaha illa huwa aalimul ghaybi wash-shahaada allah allah xam nga wallahi subhaana rabbi allah sama borom subhaanahu wa taala mais xool leen suratul hashr xam nga suratul hashr lan lay wax ghazwatu bani Nadir lay waxtaane benn xare bu tudd ghazwatu bani Nadir mooy xare bi nga xamante ne benn group la ci yahuud yi ci juif yi yu dul nekkoon ci période yeneen bi sallallahu alayhi yu ñu tuddee woon banu Nadir léegi ñoom muy waxtaane seen mbir ba ci jeexital yi ci jeexital bi tout tout tout jeexital bi mu indi mu mel ni maanaam ci ku xamul deneen lii muy xanaa hors sujet la def lan lay def ci law anzalna hadha alqur'ana ala jabal mu tudd jabal montagne doj bu ñu wàcce woon alqur'an bi ci kaw doj la ra'aytahu di ngeen nga gis moom moo doj boobu di toroxlu mu taw ah saddi an di mokk min xashatillah ngir ragal gi mu ragal yàlla allah ah wa tilkal amsal mu ne misaal yooyu nadir boo xam moom la ñuy sadd teg li naa si ñeel nit ñi la àllam yatafakkaru bu ko defee ñu xalaat après mu tàmbale huwa Allah muy wax wax melo yi ñu tudd fii maanaam turu turu yàlla yi nga xamante ne moom lañ tudd fii ban rapport la am ànd ak xeex bi yahuud yi boo leen nekkeek ak ñoom boo leen dee kii de façon loolu mën a def yàlla dina leen noot dina teg seen kaw dina leen jox doole nangam nangam après mu wëlbati ko di wax affaire bi ban rapport la ñu doo fekk ne loolu balaa nga koy comprendre da ngay xool fi muy waxee naan ci bi mu naan summa qasat qulubuhum fa hiya kal hijaara aw ashaddu qaswa topp nag seen xol wow mel ni doj wala mu gën a wow doj mu ne ndax fa inna min al hijaarati ndax am na ci doj yi lamma yashaqqaqu minhu al maa yoo xamante ne day xar ndox génnee ci gisoo leen ko gisoo leen montagne yoo xam ne day jékki-jékki ndox génne du fleuve bu ne foofu lay jóge ah? wa inna minal xijaarati am na ci doj yi lamma yahbitu min xashyatillah lamma yatafajjaru minul anhaar foo xamante ne dex yi dañ ciy génne balle wa inna minha am na ci biir doj yi lamma yashaqqaqu minhul maa yoo xamante ne ndox mi ci boppam daf ci xare maanaam lamma yata yahbitu min xasyatillah yoo xam ne dañuy màbb day jekki-jekki nga dégg leen nga gis doo leen jekki-jekki gis ko yow seeraanal ko ci télé dégg bu jekki-jekki daanu waaw ngeen di gis ay ay ay parties yu ngand ci doj yi di wadd yàlla ne min xasyatillah ndax ragal yàlla la amee ah ah ah voilà lama yahbitu min xasyatillah waaw kay loolu la mu ne ragal yàlla moo waral loolu léegi nag mu ne waa yowat yi seen xol yi ñoom moo gën a wow doj yooyu alquran alquran ci xol bu mu wàcc ci doj mu ne bu wàcceen ci doj doj bi day màbb ndax ragal yàlla daa nga gis kon ne dafa jóge ci yahudi yi di wax loo xam ne dafa am rapport ak seen xol ne alquran bi mënul def effet ci ñoom moo tax ngeen di gis yahudi bu tuub bëriwul chrétiens yi tuub bëri nañ ñu nekk athée tuub bëri nañ ñu nekk ci leneen tuub bëri nañ mais yowoot bu tuub rarement ngeen koy gis ndax ah juif waaw <laughs> juif ba ma gisee juif bu ma bu ma wax yéen day tuub daf maa jaaxal bu ma ko gisee mu gis ma ne day tuub xam nga nag am na mais benn benn rek ma ne ko mais yow lan moo la tax nga bëgg tuub mu ne ma c'est kër cœur qui a parlé voilà vraiment dama kii la sama xol waaye dégg na trian la waaye waaye si trian dama ko laajaat kii moo kii man ko wax ana sa waa na mu ne ma ah oui. voilà voilà ashaddu waaw ashaddu ne na ko def la tajidanna ashadda an-nas adawatan lil ladina amanu yahuda wal ladina ashaddu waaw kay yahudi yow moo tax léegi mu tudd loolu kon maanaam kon da ngay gis léegi turu yàlla yi mu tudd fii ba tax à part de turu yii nii maanaam moo lay wan ne tamit turu yi màgg ci ñu màgg importance bi ñu am importance yeneen bi sallallahu alayhi wasallam daf ni képp ku ko tari ci suba ku tari aaya yooyu ci suba ñetti aaya yu mujj ci suratul hasr ci suba nga dee balaa ngoon gi àjjana ngay gontoo boo ko taree ngoon gi balaa fajar gi bu dee dañ ci génn àdduna àjjana ngay fanaan yooyu ñooy ñetti saar yooyu ñett yooyu moo tax am na ay malaaka spécialement euh, am na ay malaaka spécialement yoo xamante ne sama borom subhaanahu wa a ci loolu ñuy sàbbaal koo xamante ne saar bi jàng nga ko jour boobu jour ba nga ko jàngee tout boobu yëpp malaaka yi duñ duñu denc di la jéggalu soo ko fas moo tax aaye la yoo xamante ne aaye yu màgg na ndax tur yàlla yu màgg yi ci ne ndax aaye ak saar xam nga yàlla la fait ko tur xam nga turam yi dañoo bari mais le fait que tuuru yàlla la amul différence du dëgg melo yi bëri nañ alquran gi saar yi ci ne bëri nañ le fait ñu nekk kàddu yàlla nekk alquran wàcc ci sayyidina Muhammad sallallahu la différence bi nekk parce que foofu ñoo ci différence bi nekk mooy maanaa yi ñuy am saar yi nga xamante ne ak aaya yi nga xamante ne ñoo gën a wéetal yàlla di tudd màggaayu borom bi yooyu saar ñoom ñooy saar yi gën a màgg moo tax sooratul Ixlaas tolloog ceeru alquran loo tax sóoratul Fatiha mat alquran moom moo jëmmi boppam nekk alquranul azim moo tax sóoratul Fatiha moom rek rek rek moo ëpp doole alquran ndax dafa dajale mboolem maanaam. voilà sóoratul Fatiha lañ lay tari la sa julli baaxul dégg mu ne yaa wahaabu yow mi nga xam ne yow yaay kiy joxe yow yaa bari looy joxe bari ñi ngay jox yàlla kenn ku ci nekk am na lu mu la jox du dëgg te nit ku ne bu xoolee boppam dina xam ne am na lu ko yàlla jox loo xamante ne entourage am yàlla joxu leen nit ku ne nag ku ne kenn ku ne bu xoolee boppam dina gis ni yàlla jox na ko loo xam ne entourage am yàlla joxu leen léegi nag ça dépend am na ñoo xamante ne seen bos dafa feeñ ci ñoom am ñoo xamante ne seen bos dafa nëbbu de telle sorte que seet faut ñu seetluwaat seetluwaat seetluwaat doo ko gis mais ku ne bu ndax yàlla dafa yaatu yaa ra waaw wahabu razzaqu yow mi nga xam ne yaay kii wërsëgalaa kon mboolem mbindeef yàlla di wërsëgal kenn ku ci nekk wërsëgu jaam yi subhaanallah razzaq mooy ki nga xamante ne wërsëgu jaam yépp ci moom lañu lañu ne wa ma min dabbatin fil illa ala allahi rizquha amul dara lu jukkat ci kaw suuf lu dul yàlla moo gàddu bopp wërsëgu kooku yàlla bàyyiwul mbindeef seen wërsëg yi ci def ay sabab lañ moo tax yeneen bi saa sam ne ajmilu fi talab rafetal leen ni ngeen di wuti parce que kenn ku ci nekk ah wërsëg wërsëgam yàlla dana ko jox mm-hmm. Chérif Salahuddin radiyallahu anhu bi muy tafsir aaya bi suratul Hud mu ne mu ne mbokk yi benn jour dama dugg ci benn tool boo xamante ne ay euh, kii la pom yi ay pomme tufa ay pomme yi la nee na pomme yi màggaguñu woon dañuy doog a dañuy commencé woon sax rek mais nee na tool bi pomme yi ma ci gis yépp gis naa pomme bu ne dama ñu bind ci turu ki ko war a lekk turu kañ la koy lekk date bi date bi mu ko war a lekk. ban lieu la ko war a lekke ak ban occasion ndax ngénte lay doon wala invitation lay doon wala añ lay doon wala reer lay doon lépp ma gis ko moo tax jarul jarul xëccoo jarul moo tax jarul jarul wutin bu ñaaw jarul te boobu tool yi tool yi kii bi dañuy doog a commencer def nii waaw. Euh, oui après incha allah on va te répondre <laughs> incha allah après <laughs> après incha allah <laughs> dégg yaa fattaaxu yow mi nga xamante ne yow yaay kiy ubbee yow yaay ubbee nit ñi ci di leen jox xam-xam yow yaa ubbee ni ñi ci di leen jox wërsëg yow yaay ki nga xam ne yow yaay ubbee nit ñi ci di wàcce ci moom mboolem seen mboolem xéewal yi yow yaay ki nga xamante ne yow yaay ubbee nit ñi. ci seen diggante di càqale diggante dëgg ak caaxaan maanaam ubbee diggante nit ñoo xam ne ay nitu caaxaan lañ ak nitu dëgg nga ubbee leen maanaam mooy fate nga def conquête boo xamante ne seen biir day tax ba boroom dëgg gi triomphe kooku mooy al-Fattah mooy nga xamante ne moom mooy ubbee mbindeef yëpp moo tax gaa yi si sikkar yaa Fattah <laughs> yallaahu yow allah alimu yow ki nga yaay ki xam waaw ñu jeexal bayit bi insha allah alimu mooy ci xam xamam amul fu mu tàmbalee te amul fu mu yem ndax dafa xam kumpa xam li feeñ xam li xew ak li xewagul xam li xewul bu doon xew nan lay xewe amul dara lu ko nëbb subhaanahu wa dafa xam lu ñuy wax al kulliyaat mooy généralité yi maanaam euh, entité yu mag yi ensemble yi ba pare xam lu ñuy wax al juz'iyaat élément yi benn benn mbir yëpp benn benn yàlla dafa xam lépp kon yàlla amul dara lu mu ko umb moom mooy al alim bi zaati sudur moo xam li jëmmi dënn yi ak li ci nekk lépp la xam sama borom amul lu mu xamul te xam-xamam amul fu mu tàmbalee te amul fu mu yem ñun nag suñu xamee dañuy xam li ñuy xam day am lu koy délimité mais yàlla xam-xam amul lu ko délimité mbindeef yi nag parce que ñun bala ñoo xam dara loola existé wala mu mën a existé waaye yàlla xam-xamam moo jur mbindeef yi maanaam mbindeef yi dañoo juddoo ci xam-xamam waaye du ne mbindeef yi ñoo am moo tax moom mu xam leen hmm. ndax ñun mbir mi maanaam tey bu ma portable portable mën naa ne il y a vingt ans xaw ma ko parce que ama ah, ah, ah, bu iPhone iPhone nañ jël iPhone iPhone à ma connaissance existé wul il y a vingt ans du dëgg kon xaw ma ko woon ah waaw nañ jël date bu xam nga yaa quatre waaw six ans rek amul woon léegi am na moo tax ma xam kon sama xam-xam mi ngi juddoo fan ci le fait mu am yàlla nag le fait que mu xam mbindeef yi moo tax mu génnee leen ci ñàkk am inexistence indi ci am maanaam kon xam-xamam ba mu xamee ci la aj namm-nammam ci mbir yooyu mu xam lu mu ci bëgg amal mu amal ko ci ci kàttanam ak lu mu ci bëggul amal mu bàyyi ko ci mu ñàkk am kooku yàlla xadimu yenent bi nag sallallahu alayhi wa sallam moom la yàlla xamal xam-xamu ñu njëkk ñeeg ñu mujj ñi moo tax li imam al-Busayri radiyallahu anhu waxoon ne fa inna min juudika dunya wa darrataha wa min ulumika ilmu al-lawhi wal qalam dafa bokk fa inna min juudika sa tabe sa générosité yow yenent bi sallallahu alayhi wa sallam yaatu na ba làmb na ak dunya àdduna wa darataha ak wujjëm ba muy àllaaxira wa min ulumika te benn partie la ci say xam-xam ilmul lawhi wal qalami xam-xam bi nekk ci alwal mahfuz lawhul mahfuz ak alqalamul mahfuz yeneen bi sallallahu alayhi li mu xam moo ëpp doole li nekk ci lawhul mahfuz loolu nag léeg-léeg am ñoo xam te ne dañ naan wéy li bu say di wax dafa ëpp kon yàlla lan desee xam-xamu yàlla kon dafa tuuti na parce que lawhul mahfuz mais problème bi mooy ñoom xamuñu ne lawhul mahfuz binduñu ci lu dul li nar a xew kese al maqadir rek lañ ci bind mooy yi yàlla dogal ne lii dana am ak kañ lay am loolu lañ lañ bind ci lawhul mahfuz bu dëgg te yeneen bi sallallahu alayhi wasallam xam-xamam ëpp na li nar a xew kese ndax xoolal tey bu ne law Musa law kaana Musa hayyan ma wasa'ahu illa an yattabi'ani wala law kaana Muusaa wa Iisaa ibn Maryama hayyayni maa yas'ahumaa illaa an yattabi'aanii hadis bi boobu nekk ci Sahih Imaam Muslim rahimahullah yenn saa saa mu ne bu fekkoonte ne yenn ci yàlla Muusaa alayhi salaam ak yeneen ci yàlla Iisaa alayhi salaam ñu ngi dund du ñu topp ma man kon topp ma rek la ñuy def te loolu xam nga ne amul pourtant yeneen bi xam na ni bu amoon nii lay def nii lay amee. ko te kon loolu ce qui veut dire que kenn bindu ko ci lawhul mahfuz te yonent bi wax na ko. du mm-hmm. dëgg sallallahu alayhi wasallam kon ce qui veut dire que xam-xam moo gën a yaatu lan. Mm-hmm. yaa qaabidu yow mi nga xam ne yow yaay ngëb mm-hmm. xoolu jaam ñi di leen orienté ci li la neex allah allah moom mooy orienté xoolu jaam yi ci lu ko neex yow mi nga xamante ne yow yaay ngëb xompal nit ñi seen wërsëg ku ku nekk li nga bëgg li mu bëgg yaay jàpp wërsëgu nit di ko tuutil di ko tuutil ñëpp ko lu ko neexal wa yàq bi du yàpp su tuuras ka lim yàq bi du mooy moom mooy jàpp tamit ruux mooy ngëpp ruuxu nit ñi bu ñuy nelaw mu ngëpp ko après mu bàyyiwaat ko hmm? bu nit ki deewee mooy jël ruuxam fa yaqbitu yàlla moom mooy lépp ci ngëbam la ne alqaabidu wasamaawaatu jami'an wasamaawaatu matwiyaatun bi yaminihi ah yàlla asamaan yëpp ñu koy ngëb yàlla léppam lépp asamaan seeg suuf si wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyaam lépp ci ngëbam la ci surveillance am la nekk ci domination am la nekk ci contrôle am la ne kooku mooy Allah le moom mooy def bu nit ki jekki-jekkee di yëg ak supériorité di yëg ak màggaay di yëg ak kattan di yëg ak doole di yëg ak xam-xamam mu ñëpp ko seereel ko tooy yi ñëpp de telle sorte que mu wàccat xam ne moom jaam rek la nga gis mu feeñal ci moom luy wane ne déedéet amoo kàttan da nga tuuti amoo xam-xam ndekete xamoo dara kaay ma wan la ndekete nangam kaay ma wan la moo ko koy wan xaa gisoo la ni nit saa yu bëggee dem ci sens bu kii rek yàlla da koy wut da koy ah. loolu mooy alqabid albasitu mooy contraire qabid mooy ci yaatal mooy yaatal wërsëgalu ku ko neex yabsutu rizqa liman yasha yàlla mooy yaatal wërsëgalu ku ko neex ci zahir ak ci baatin parce que wërsëg dañ koo fàtte wax ci razaq mais ba tey mën nañ ko indi ci baasit ñaari xeet la dafa am wërsëgu zahir ak wërsëgu baatin wërsëgu zahir mooy am amu àdduna yi matériel yi wërsëgu baatin mooy lépp lu aju ci yàlla ci xam-xam ci sellte ci jikko ju rafet ci xol bu sell ci mbaax ci yiw ci jëf ju baax ci teranga ci leer ci xam yàlla ci ay secret lépp lu aju ci loolu kooku moom la ñuy wax yu wërsëgu baatin ibnu Atayillah nag Iskandari radiyallahu anhu dafa ni yàlla sa borom subhanahu wa ta'ala bi muy séddale wërsëg yi wërsëgu baatin yi la njëkk séddale dooga séddale wërsëgu zahir am na ci mbindeef yi ñoo xamante ne dana leen wërsëgu wërsëgu zahir am ci mbindeef yi ñoo xam ne dana leen wërsëgu wërsëgul baatin am na ci ñoom ñoo xam ne wërsëgu zahir ak baatin yépp day yaatu ci ñoom yàlla nañu yàlla boole ci ñooñee kon albasitu mooy ki nga xamante ne tamit moo yaatal lépp moo ñu yaatalal suuf si moo ñu yaatalal àdduna bi ba nga xamante ne suuf si xatul ci ñun adduna bi yaatu na ci ñun ànd ak ne prison la ndax mënuñu koo génn dem feneen ci suñu coobare abadan nit bu bëggoon rey boppam sax du ko man gisoo leen ba tàyyi ko xaru te affaire bi du réussir muy bëgg a di sol waaye du dee yàlla heure bu ko neexee rek la kooku di dee kese ah. yàlla sama borom subhaanahu wa moom mooy yaatal ci fekk nit koo xamante ne dafa nekk ci njàqare ak tiis mu wàcce ci leeram ak féex mu yaat xol bi yaatu xol bi féex mooy fekk nit koo xam te ne day wàcc boppam doyadil boppam tuutil boppam wane boppam ñàkkal ak ñàkk akuk ñàkk man akuk suufe yàlla yëkkati ko yaatalal ko mbir yëpp kooku mooy albasit yaa xakamu alxakam mooy ki nga xamante ne mooy tëral àtte mooy ci àtte mooy le juge par excellence ki nga xamante ne saa yu kenn du wëlbatiku naan nañu nañu nañu nañu def appel wala nañu revoiraat jugement bi amul lépp lu mu àtte noonu la mooy alxakam ba pare suy àtte day àtte ci maanute te lépp lu mu àtte noonu la lépp lu mu def noonu la li képp koo xamante ne daf laa defaral mbir ci xéewalam la ko defee waaye képp ku mu teg mbir àtte ci yow loo xamante ne euh, métit la wala coono la wala naqar la wala xat-xat la wala boobu mu nekk sax loo xamante ne mbugal la lépp ci maanduteem la ko defee ci àtte bu jub la ko defee bu demee ba mu wan la sagesse bi nga xamante ne moom moo taxoon mu def ko nga xam ne ndekete ci yërmandeem rek la la defal la la defal la la tegee loolu yëpp gis nga xale bu ndaw ah, da ngay jékki-jékki gis xale yi gis nga xale yi boo leen dee seetlu lu bari ngay jàng lu baree bari baree bari mm-hmm. ci ku leen di seetlu école lañ école université sax lañ gis nga boo jëlee xale ah, léeg-léeg nga gis ko muy dem ci loo xamante ne baaxul muy bëgg a def loo xam ne baaxul vraiment baaxul mais loolu la bëgg instant bi loolu moo moo ko neex fekk bàyyi woo ko mu def loolu du am jàmm nga gis ko muy jooy boo ko ko teree muy métti mais yow li nga xam ba tax nga àtte ci moom ne nga àtte tëral moom àtte bii ne déedéet lii doo ko laal wala doo ko def moom su ko xamoon da gërëm fu mu toll waaye nag xamu ko moo tax day jooy après mu mere la mu naqari ak yooyu yëpp mais gis nga subhaanallah ah xoolal xale bi nga xam ne day bëgg tëb parentière bi mas par exemple nga di ko ko tere mais moom loolu la bëgg soo ko bàyyi yow day tëb parentière bi te bu dama ba day daanu dee moom xamul loolu yow nag nga di ko téye non bul kii téye kii wala ah sama borom nag day def noonu ak jaam moo xam ñun xamuñu léeg-léeg day teg jaam ay mbir yoo xamante ne day ànd ak naqar ànd ak métit ànd ak coono ànd ak xat-xat ànd ak loolu yëpp moom moo xam waaye yàlla boobu nga xam ne moo tëral àtte moo tëral àtte sama borom nag dafa dogal ne nit du am texe fii àdduna ak àllaaxira réussite àdduna ak àllaaxira bu total lu dul mu tënku ci àtte yàlla bi nga xam ne mooy sharia yàlla loolu la dogal képp koo xamante ne nanguwu ko dangay gis léeg-léeg mu am ay mbir yu neex waaye dangay gis ak naqaram mooy ëpp doole léeg-léeg ci biir xéewalam yi ci la ko coonoom ak ay naqaram di dale loolu la yàlla dogal mu izzu walla waxtu wi jot na waaw mu waaw bayit bi laa bëggoon ñu yeggale fa rek mu'izzu mooy ki nga xamante ne mooy kiy joxe teraanga ak nooteel mooy joxe notoriété ak noblesse mu'izz yaa xaaf xooleel so subhaana rabbi xoolal am na tur yu bari yoo xamante ne day am day am mbir ak contraire bi mbir ak contraire bi xoolal xaabidu contraire bi basit fii tam dinañ ko gis xaafidu rafi'u xaafidu mooy kii toroxalaate wàcc ku ko neex ku suufi rek yàlla la suufel ku doyadi yàlla la doyadi ku mu toroxal yàlla la toroxal ci maandu tem képp kuy màgg-màgglu di rëy rëylu sama borom day àtte ci yow ak torox tànge ak wàcce moo tax da ngeen gis képp koo xamante ne day ngand ngand lu di rëy rëylu tout le temps mu jëm da ngay gis du du baax même ci film sax bande bi tout le temps fu bon lay mujj lu <laughs> dañ koy rey mbaa ñu jàpp ko tëj perpétuité même ci film da koy da koy gis ko xam ok <laughs> da ngay toroxlu ok ci suuf ok moom mooy ci exactement exactement parce que jaam yëpp dañoo war a toroxlu ci kanamam am al wàccee seen bopp ne ko yow yàlla yow yaay ko kawe ki ñu ngi lay bàkk di la kañ di la melal mboolem melooy mati dindi nañ ci yow mboolem melooy wàññiku ci wan na yow yaay al a'la yaay ki kawe te foofu nag sa yeneen ci bi sallallahu alayhi nee na foofu la nit ki gën a jege boromam fi mu gën a toroxlu wàccee boppam moo tax li ñu naan xadara yàlla boo déggee ñu naan xadara yàlla dañ koy dégg lu bëri du du du benn place bu nit ñi dem di fa fréquenter de wala fu ñuy dem naan caabi fii la boo fa bëggee dugg bunt bi nii la mel du loolu xam nga lan la xadara yàlla mooy teewlu gi nit kiy teewlu ci kanamu boromam yëg ne yàlla mooy buuram moo ko moom féete kawam am ci moom mboolem kattan yi ba pare am droit ci mu jaamu ko mu toroxlu ci kanamam loolu wan ne ko moom mooy ku suufee ki moom jaam la moom ku doye di la ci kanamam moom moom jaam bi te du def lu dul di wéy ci li nga xamante ne moom mooy li yàlla namm ci moom nit ki bu toroxloo loolu ci kanam boromam loolu mooy mi ci biir xadara bi su teewlu boobu su deñee génn na xadara bi loolay xa xadara yàlla loolay tekki tekkiwul leneen du du du leneen bu leen kenn nax wax leen leneen lii mooy xadara yàlla <coughs> kon mooy kii wàcc mooy kii yëkkatiwaat yàlla nañu yàlla boole ci ñu mu yëkkati amiin te bañ ñoo boole ci ñu mu wàcc ya allah